A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaahi wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaah. Fayaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suuratil kaafiruun. Suñu boroom kon di wax ci suuratul kaafiruun. muy saar bi nga xam ne mooy wax ci ñi nga xam ne alkaafiruuna mooy ñi nga xam ne ñoo suulkatu jëf yi di yéefér yi mu ne kon saar bi saar la boo xamante ne am ñu ne Makka la wàcc am ñu ne Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam suñu boroom di tàmbali saar bi nag boroom tafsiir yi dañ ne li nga xamante ne moo taxoon mu wàcc mooy waa Quraysh dañ ne woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam te wax la duñ jële ci mawlaana ibn Abbaas radiyallahu anhuma mu ne wax Quraysh kat buy kilifaay Quraysh yi ñoom Abu Jahlin ñoom Uqba ibn Abi Mu'ayt ak ñoom ñi nga xam ne ñooy al al Walid ibn al-Mughira ak kàngamu Quraysh yi dañoo ñëw na Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah yow daal sa diine ji gis nañ ne ñun ak yow ju woowuñu léegi dañoo bëggoon jàmm am suñu diggante ni nga xam ne nag noonu lañu koy defe mooy dangay jaamu suñu yàlla yi ñu nit ñu jaamu sa yàlla yi wala am at moo xam ne sa yàlla bi kese lañuy jaamu sa diine ji lañuy topp yow itam at mi ci tegu nga topp li nga xam ne mooy suñu xërëm yi nga xam ne moom lañuy jaamu wala rek ñu boole yépp ku nekk daal ku nekk di jaamu la keneen kiy jaamu bu ko defee bu yàlla defee ne yow lii ngay wax nii noonu da demee bu ñu faatoo fekk yow yawmal qiyaam yi ngay wax ak yooyu am nañ ah ñun perte ñu ndax gëmoon nañu la waaye nag bu dee ñun ñoo wax dëgg mooy sa yooyu amul fekk yow itam jariñu nga ci ci ci àddina bi mooy doo perte kenn du perte ci ñun suñu boroom nag ne mukk ne bismillahir rahmanir rahim ci turu suñu boroom mi nga xam ne moo fees dell ak yërmande te yërmandeem yaatu lay tàmbalee mu ne qul waxal yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxal gaayu réer yoo yële di wax yaa ayyuhal kaafiruun ne leen ee eh, yéen ñi nga xam ne yéen seen xaal ak seen melo ak seen lépp mooy ni ay yéeféer ngeen dangeen di suul jëf mooy ndax buur yàlla mi leen defal xéewal indi leen defal leen ni'matul ijaad mooy xéewale leen indi leen fii ba pare defal leen ni'matul imdaad di leen tëbb di leen defal xéewal seen àddina yépp ne leen jaamu leen ma ngeen bañ ne dangeen koy boole ak leneen mu ne wax leen ñoom yéeféer yoo yële ne leen la en bu a'budu ma ta'budun jamais maa bañ man jaamuma maa ta'buduna yi nga xam ne mooy seen xërëm yi ngeen teg fii ci kaaba gi ak seen idéologie yi waaye léegi jullit bu ne lii nga war a wax mooy ne man duma fi bàyyi alquran duma fi bàyyi njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax idéologie ko mu neex ak ay xalaati boppam ak i tëralinu boppam duma ko def danga naan laa aabudu man jaamuma de maa la nga xamante ne nii ta'buduna moom ngeen di jaamu wala antum te yéen itam nekku ngeen ñoo xamante ne aabiduuna da ngeen di jaamu maa li nga xamante ne nii aabudu man maa ngi koy jaamu wala ana te yi man nekkuma aabidun di aji jaamu ma abattum li ngeen di jaamu mooy mu daal di koy répété waat ndax am solo gi wan leen ne de toute façon bu leen jéem sax ndax da ngeen di sonal seen bopp wala antum te yéen comme que jël ngeen décision yu ferme ne du ngeen génn ci seen bokkaale yi ngeen nekk yéen du ngeen jaamu ma borom bi nga xamante ni a'budu man moom laay jaamu ndi ko wéetal même bu nee ne moom ngeen di jaamu waxu ngeen dëgg ndax da ngeen koy bokkaale kon nag lakum ñeel na leen diinukum seen tëralinu àddina ak seen doxalinu àddina jàpp ngeen ne daal seen àddina yi a koy teg ci mooy yàlla aywa kon continuer leen lakum diinukum ñeel na leen seen façon wu dundin googale ngeen choisir wala te man nag diini yor naa sama façon wu bi nga xam ne sama mode de bi ma jàpp ne nii la te loolu la ma sama borom digal mooy di ko jaamu te du ma ko bokkaale kenn. ginnaaw gi suñu borom di wax ci saar bi ci tegu muy muy ngañaay lu mag li ak ndimbal gu mag gim defal yonent bi alayhi salaatu wassalaam saar bii moom saaru Medina la suñu boroom ne bismillahi rrahmaani rrahim mu ngi tàmbalee ci turu boroom nga xam ne moo fees del lëg yërmande yaatu mu ne idaa jaa nasrullahi wal fath mu ne idaa jaa mu ne yonent bi saa bu dikkee bu dikkee nasrullahi ndimbalul yàlla li yu màgg gim lay defal wal fath ak ubbee gi nga xam ne moom la lay ubbee dëkk yépp nga xamante ne nii jox na la mooy comme lam waxoon keroog bi nga xamante ne nii ci la dóor ca ba ñuy ba ñuy gas xandaq ba muy kàbb gu rëy goo gële ñu doon gas ca Medina ba yéefér yi waree ñëw mu dóor si benn jaasi ne allahu akbar ontiitu mafatih ash-sham mun sa tudd borom bi ne buur yàlla mooy kii gën a màgg lépp jox nañ ma caabi yi li nga xamante ne mooy Syrie Sham bi fa fa fa fa nga xam ne l'empire euh, fa la nguurug euh, romain yi ne woon waaye mu dóoraat ne jox nañ ko li nga xam ne mooy mooy fi nga xam ne mooy perse yi ak yim waxoon yépp waaye wal fatxu tamit mu daldi bu dikkee li nga xam ne mooy fatxu mooy ubbee gu mag gim la defal bi nga ubbee Makkatal Mukarrama wa ra'aytan naasa te nga gis nit ñi bu boobaa yadxuluuna fi diinillaahi afwaaja ndax araab yi dañ doon wax naan da'u muhammadan wa qawma yeneen arab yi dëkkul woon Makka te dëkkuñu woon ci waa Quraysh dañ doon wax bàyyi leen sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ay ñoñam ñoom daal ku gañe daal ñu ñu ànd ak yow ba mu gañee nag ubbi màkk yow waa nit ñi nag commencé def ay délégation yi délégation ay mbooloo yi mbooloo di dugg ci diineem ji mu ne nga gis ko nit ñi di dugg ci diineel islam ji diine yàlla ji nga xam ne moom la reconnaître comme diine afwaajan comme tëralin wu mën a dox ci kaw àddina afwaajan nga gis nit ñi di ci dugg ay mboolooy mbooloo mu ne ko boo gisee loolu fa sabbih na nga sàbbal bi rabbika ngir di sant sa boroom ci xéewal gim la defal wastaghfirhu te nang koy ñaan mu lay jéggal innahu dëgg-dëgg sa boroom kaana nekkoon na te du den di nekk baa koy nangu tuub saar bii nag mooy saar bi nga xamante ne moom lay saxaaba yu bari ak boroom xam-xam yi naan moo tàggee woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag bi nga xamante ne saar bi ci tegu suñu boroom di suuratul masad nga xam ne saar bii muy suuratul masad day wax ki nga xamante ne wàcc mooy keroog bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko suñu sa nit ñi nga xam ne sa mboor sa mbokk yi la gën a jege wa anzir ashiratakal aqrabin na nga xupp ñi nga xam ne mooy ñi la gën a ci sa njaboot ñoom waa Quraysh waa Makka mu dajale leen nga xam ne fa la leen dajale nag ci montagne boo bala di doj woo wala di Safa ñii dem Makka xam nañ Safa ak Marwa te Safa fa la yéeg daal di leen woone leen hé yéen waa yéen waa diw yéen waa diw yéen waa diw yaay bi ñu ko déggee ñu ne waa kan mooy yuuxu noon di ñu woo ñu ne kooku de Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam ñu dem ni ñëwee mu ne leen ndax bu ma leen waxoon ne am na ay ay ay ay gawar yuy génn fii ngir song si dëkk bi Makka di ngeen ma gëm ñu ne ko bañ laa gëm ñun daldi wu ñu lay xame li nga xam ne mooy wax ju dëgg mu ne man nag borom bi moo ma yéen ngir ma xupp leen ah ku ma gëmul nag seen kanam mbugal mu tar mu nga fa Abu Lahab di di bàyyi tëxam nekkoon mag ci papaam di yonent bi di papa yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekkoon mag ci moom ne ko tabban laka ali hada jamaatana wala ama jamaatana illaa li hada ne ko yàlla na la toskare dal rek lii wa tax nga dajañu lii rek a tax nga ñuy dajale suñu boroom wàcc nag aaya bi mu ne saar bi mu ne bismillahir rahmanir rahim ci turu suñu boroom ni fees dellëg yër ma ne lay tàmbalee te yër ma dem ne tabbat yada wa tabb moom ni la yonent bi alayhi salaatu wassalaam toskare ñeel na la lii tax nga ñuy dajale suñu borom ne li am ba des moom kay la ay loxoom daal di kuttus te perte te alku abi lahabin waaja ñu naan abu lahab wa tabb xabba moom moom kon moom moom lépp ma perte maa aghnaa lépp loo xam ne mas na koo woomal dara barke du ci am anhu maa aghnaa anhu jariñu ko bokk maaluhu alalam mooy moom perte na pertaane bu mag te amul lenn lu koy jaral ci alalam wa maa kasaba ak njabootam duñ ko te duñ ko jariñ dara sayasla suñu borom ne dina dugg naaran safara zaata lahab boo xam ne bu am ay lakk-lakk la di tàkk wamraatuhu ak soxnaam sa nga xam ne mooy Arwa bint Harb di ummu Jamil ñoom it dina fa dugg de hammaalatal hatab ki doon dox di rambaaji jullit ñi yéeféer yi ngir gën a tax yéeféer yi di dal ci jullit ñi waaye mooy kay yenu ca biir safara matt ya doon teg ay matt doon teg ay matt ci ak ay dig ci yoonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu doon génn suñu borom ne kooku di def loolu noonu di ko piéger ci mbedd yi kooku fii jii di haa bu duggee ca safara dina nekk ca loosam hablun min masat mooy caq boo xamante ne nii ci safara lay nekk bi mu aaya bii nag wàccee dafa mer saar bii moom ummu jamil daal di yoru xeer daal di ñëw nag fekk ci kaaba gi ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam lay fekk fekk Seydina Abu Bakar taxaw toog mu naan mook yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu boroom nëbb ko yonent bi alayhi salaam mu ngi ñëw yoru xeer mer naan ko dégg naa yow Abu Bakar hé yow dégg naa sa waa ji daf maa ŋàññ mu ne ko déet moom ŋàññu la de mu ne sii xanaa moom du moo wax li muy wax naan naan naan xammaalatal xatab du moo wax loolu mu ne ko non waxul loolu lool alxuraan moo ko wax mu naan ko waayew topp leen fële nga naan malan muhammadun ne ko xoolal gis nga ma wax leen lan mudax maman asayna wa am amrahu abayna wa diinahu qalayna mer dem yoonam naan ko yow sa waa ji moom tuddul Muhammad sax ñun ñoo ko def naan ko Muhammad waaye mu muzammam la tudd mooy ki nga xamante ni dañ koo ŋaññaasay naa ma ne ñun ñoo ko moy